saani ashar ba'da al-mi'atayn baabu fadli qiyaami layl kon walillahi alhamdu wal minna ñu ñëwaat ci Riyad bi euh, ci suñu jotaay bii ñu génn jeexaloon nañu chapitre bi nga xam ne benn hadith kese la fandi woon moom lañ gisoon muy deux cent onze shukri bunt bi doon wax ci sopp sop ñu sopp euh, prosternation go nga xam ne sant di sant yàlla di sujjóot di sant sa borom jamono yi nga xam ne xéewal yi dañuy baamu ci yow wala mu jañal la ay musiba ñu soon ci xadis 1159 mu ne woon an Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu annahu qaala xarajna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min makkata nuridu al-madina walillahi alhamdu wal minna tey comme niñ ko waxe woon ñu war a jël chapitre bu bees muy chapitre 212 muy day wax ci lu rëy euh, euh, muy baabu fadl qiyaamil layl bunt bi wax li nga xamante ne mooy gëneelu euh, julli guddi voilà julli guddi nag bu ñu ko waxee kenn waxula géebeeg yooyu ko ko ci gée ci guddi gi la bu timis gi xare guddi gi dugg na kenn waxula yooyu yii mooy nawaafil yi la ñuy wax yi nga xam ne ay naafile la jaam doom bi di def jaam bi di def ngir boromam te am na yu bari yuñ ci gisoon ci baabul mujaahada am na fii xadiis yu bari yu muy indi te waxoon nañ ci côté boobu yoo xam ne da koo beral fii ndax am solo bu am solo ak li ñuy wax ci wàllu witar witar kenn da <laughs> julli guddi la voilà yooyu yëpp taxawoon nañ ci waaye da koo beral moom al imaamu alxafidu an-Nawawi rahimahullah daal di koy indil fii li nga xamante ne nii mooy ab buntu baabu fadli ngëneelu qiyaamil layl hmm? kon al imaam mu def nam doon def nag lam ne woon wa usaddirul abwaab dinaa ubbee buntu yi ci lenn ci alquran ci ay aaya yu gu tedd gi mu delluwaat foofu indi fii euh, euh, euh, quelques aaya door a continuer ci li nga xam ne mooy buntu bi kon mu ne qaala allahu taala wa min al-layli fatahajjad bihi naafilatan laka asaa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuuda waaw kon al imaamu rahimahullah mu njëkkee xadis bi xadis bu màgg màgg màgg waaw ah mu ne qaala allahu taala mu ne boroom bi nga xam ne moo kawe ah te yéegut nee na mu ne wa min al-layli te ci guddi gi fatahajjat na nga yulli sa dayoog coono ginnaaw gi nga mooy yeewu jóg ak tahajjudu ab baat la boo xam ne min al addaadi daa bokk ci yi nga xamante ne nii ay ay ay ay ay euh, contraire lañ parce que day day tekki nelaw mais day tekki yeewu am na nag ci boroom xam-xam yi ñu ne am na différence tuuti waaw ndax euh, at-tahajjudu mooy at-tayaqqudu ba'da ruqda mooy ginnaaw bi nga xam ne da nelaw ba pare nga yeewu ginnaaw bi nga nelawee nga jóg daal di jóg yeewu waaye bu dee hajjatuhu mooy kooku yee naa ko kon at-tahajjudu nag mooy jóg jëm ci guddi ci julli ginnaaw ba nga nelawee waaye tamit day tekki ak yeewu euh, li nga xamante ne day tekki tamit li nga xam ne euh, mooy euh, jahada yi day tekki naama mooy nelaw na waaye jahada day tekki ki nga xam ne dafay yeewu loolu mooy addaab yi waaye fii lim ci jublu mooy jóg bi ngay nelawee ba pare daal di jóg leen ci guddi gi ngir jaamu ji sa borom mu ne wa minal li ci guddi gi fatahajjat na nga jóg ginnaaw bi nga nelawee bihi ca guddi ga naafilatan laka loo xam ne ndollent lay doon ngir yow asa boo ko defee de amaanata amaanay boroom bi xam nañ ne day nekk asa bu ko defee boroom bi an yab'asaka dina la yebal rabbuka sa borom maqaaman wàccuwaay mahmudan bu ñépp gërëm ëllëg te loolu al maqaamul mahmud loolu waxoon nañ ci bi nga xam ne ci lañuy gis ci euh, buntu yi nga xam ne moo doon wax ci wàllu al azan hmm, baabu fadlil azan hadis bi nga xam ne moo doon 1039 wa an jabirin radiyallahu anhu annahu qaala man qaala hiina yasma'u an-nidaa allahumma rabba haadhihi ad-da'wati at-taamma was-salaati al-qaa'imati aati muhammadan al-wasiilata wal-fadiilata wab'athhu maqaaman mahmuudan alladhii wa'adtahu hallat lahu shafaa'atii yawma al-qiyaama muy maqaaman mahmuudan boobu gisoon nañ ko foofule waxoon nañ ko muy ramm gu magga ak lool nga xam ne moom kese la jagoo nga xam ne budul woon moom yonent bi alayhi salaatu salaam euh, moom kese la ko boroom bi jagleel amul keneen te budul woon moom boroom bi doo àtte kenn voilà kon loolu lu ama am solo la léegi kon euh, kon boroom bi boo koy def euh, dina la yebal dina la yóbbu sa borom de dina la defal maqaama boobu le ah. loolu di suuratul Isra ay soixante-dix-neuf léegi laaye bii ana lu mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi dañ naan yonent bi alayhi salaatu salaam suñu boroom moo ko digal ne ko minal layli bi bihi waaw daal di koy wax ne ko bu guddee na ko def mu nekk naa naafilatan laka loo xam ne am lent lay doon loolu nag sauf ko waxoon nañ la que ne loolu daa am wuute eh, eh, eh, ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim que waaw est-ce que loolu mooy farata la woon wala ci ah ci yonent bi alayhi salaam naafilatan laka parce que daa am ñoo xam ne dañ koo tekkee fara faridatan laka farata la pour yow waaw muy loo xam ne ginnaaw bi la nga xam ne julli yi nekkoon farata ci yonent bi alayhi salaam suñu boroom yokkal ko ci julli guddi mu nekk farata ci moom léegi moo tax. Euh, Euh, euh, euh, ñenn ñi ne farata la woon ci moom ndax lim ne naafilatan mooy faridatan muy farata bu yokk ci li liñ wax noonu ci kaw li ñu farataal umma bi lu mel noonu ku mel ne al imaam al qurtubi bi mu tuddee lool al tax tafsiram rahmatullah alayhi dana wa fi hada ta'wilu bu'dun waaw wax ne moom naafila mooy moom li muy tekki mooy farata lool moom am na ak lu ci sori quoi li ni ndax ñaari wàll ahaduhuma ben bi tasmiyatul fard bi nafli na la ñuy tuddee farata di ko tuddee nafla lu mooy loo xam ne da dafa dafa yokk ci mbir waaw mooy loolu nan lañ mën a tudde farida farida li nekk fard li nekk farata lu ñu farataal nga naan loolu mu ne wa zalika te loolee boo bëggee wax loolu majaaz la mooy loo xamante ne sens figuré la xaqiqa du réalité mu ne ñaareel bi mooy yonent bi alayhi salaatu salaam wax gi mu wax ne lii wane ne dëgërul yoolu mooy xamsu salawaatin faradahunna allahu ala ala al ibaad juróomi jullingu yoo xamante ne boroom bi tabaaraka wa taala moo ko farataal ci jaamam yi te jaamam yooyu yonent bi saa saa moo ci jiitu voilà léegi nag loolu la waa mu ne ba pare su moom mooy yonent suñu borom wax ca Isra yi mooy ca xew-xew boobalee hunna xamsun hunna xamsun wa hunna xamsuuna laa yubaddalul qawlu la day mu ne wa haadaa nas borom bi ne lii juróom la ah, waaye day yor martaba yi ku ko julli juróom yooyu yàgg ku julli cinquante yéena yam muy juróom fukk yi du ñu soppi kàddu gu fi man waaw fi man te loolu kon mu ne lii lii moom nas teg la waaw kon nag kon fa kayfa yuqaalu iftarada alayhi sallallahu alayhi wa sallam zaida ala al xams kan nan lañ mën a waxee ne dañ koo farataal moom yonent bi alayhi salaatu salaam salaatan bokk alayhi salaatan zaida boo xam dafa yokk ala al xams ci juróom yi ñu xamoon hada ma la yasih lii moom mooy ci li nga xam ne dara la wérul <laughs> waaw kanta léegi nag mu indi benn xadis boo xamante ne xadis boobu à vrai dire moo tax moo tax sax mu ko fi indi mais euh, même bu dee wa in kaana qad ruwiya anhu alayhi salatu wasalaam salatun alayya farida wali ummati tatawwu ne ñette ngi ci sama kaw farata la waaye ngir sama xeet coobare la qiyaamul layli taxawal julli guddi waaw wal witr ak witr ak witar was siwaaku ak li nga xamante ne nii mooy euh, li nga xamante ne mooy soccu waaye xadis boobu moom xadiis la boo xam ne da'ifun <laughs> waaw xadis la boo xam ne moom laysa bi wër waaw kon loolu wérul waaw li nga xam ne moo wér comme ni ko ñoom al imaam al al Qurtubi mooy sëriñ bi nag sëriñu imaam al Qurtubi mii euh, imaam al Qurtubi bële euh, rahmatullah alayhi dinañ ñëw ci li wax léegi imaam al Qurtubi moom parce que sayyidatu Aïsha Euh, taabi'i bi da koo laaj euh, mooy euh, ne ko ngir mu wax ko ci affaire ci julli naafila yonent mi alayhi salaatu salaam léegi nag mu wax ba muy wax ba pare ci biir wax ji sayyidatu Aisha naan fa saara qiyaamul layli tatawwu'an ba'da farida di ko retracer nan lañ ko nan lañ nekke woon farata après ñu dindi ko moom qiyaamul layli taxaw di julli guddi moo tax al imaam an-Nawawi rahimahullah bi muy saraa lool mu ne hada ci ci li nga xamante ne nii mooy minhaj mu ne hada zahirun annahu saara tatawwu'an fi haqqi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wal umma lii sayyidatu Aisha wax ta xadis boobu mooy xadis bu siiw boobu rek mu ngi ci saxiix yi mu ngi ci saxiix yi al imaam al al al al al Euh, kii euh, nu mu tudd an euh, al al al al al Bukhari ak imaam Muslim rahmatullah alayhima daal dinañ koy solo léegi loolu nag moo tax kon al imaam daal di ne loolu kon affaire boobu loolu nan lañ mën a waxee que ne loolu kon mu imaamul Nawawi may bala may génn foofu mu ne lii moom. day wane ne waxu sayyidatu Aisha bi nii ne fa saara qiyaamul layli tatawwu'an ba'da farida qiyaamul layli mujj nekk loo xam ne coobara la ginnaawam nekkee farata mu ne loolu daa leer nañ hada zahirun annahu saara dafa mujj nekk tatawwu'an loo xam ne coobara la fii haqqi rasulillah ci aq yonent bi alayhi salaam wal umma ak xeet wi yëpp waaw fa amal umma kanta xeet wi fa huwa tatawwu'un fii haqqin bil ijma' mu ne kanta guddi julli eh, julli guddi ci xeetu yonent bi alayhi salaam loolu dafa nekk loo xamante ne nii coobarewu la ci loo xam ne boroom xam-xam yépp ijmaa la ci boroom xam-xam yi mu ne kanta wa amma nabiyu kanta pour yonent bi alayhi salaatu wa salaam faxtalafu fi nasx fi nasxihi fi haqqi daal di wuute est dañ koo nasaxal ci àqam wala mu ne wal asaxu indana li gën a dëgër fi ñun mooy nasxuhu mooy dañ koo nasaxal nekkan nekkoon na farata njaal biin bi mais mujj gi nekkatu koon mu ne wa amma ma hakaahu al-qaadi Iyaad kanta li nga xam ne moom la al-imaam al-qaadi Iyaad rahimahullah daal di nettali an ba'd as-salaf annahu yajibu ala al-umma min qiyaam al-layl ma yaqa'u mu ne euh, al-imaam al-qaadi nettali ci lenn ci waay dawlu yu baax yi que ne taxaw guddi day nekk farata mu ne waajoo kooku ne euh, rahimahullah day nekk farata ci xeet wi loo xam ne lu tolloog rek lu ñu mën a tudde qiyaamul layl waaw mooy il faut am ci ñoom ñu ko voilà bu ko ñenn ñi defee rek wàcc nañu ñeneen waaw même bu dee ne day toll walaw qadra halbisha même bu tolloo jamono ji nga xam ne ngay la ñuy la ñuy la ñuy ratt ab ab gàtt loolu sax lu toll noonu doy na waaw mu ne loolu hmm, daa nekk euh, farata ci xeet bi bokk min qiyaamil layli maa yaqaw yi moom daal mooy nañ def xeet bi ku nekk na def loo xam ne lu toll ni lool la mu ne loolu wa mar loolu mar duudun lu ñuy delloo la fa galatun njuumte gu rëy la wa mar duudun bi ijmaa'i man qabla kooku waxab jooju lu ñuy delloo la ci ndax ijmaa bu ko jiitu woon te lool mënuñoo xar ijmaa noonu ma an nusuusi saxiixati annahu la waajiba illa salawaatul xams ak texte yu leer yi te wér di wane ne amul lu nekk farata ci jaam yi lu dul li nga xamante ni ci xeet wi lu dul juróomi julli yi kon nag lool la léegi nag al imaam al qurtubi ci al mufhim mu ne muy sëriñu imaam abu abdillah di di boroom tafsir bi mu ne Euh, parce que en fait hadis boobu dafa am solo quoi <laughs> mais boo dafa gudd moo tax sax sànq ma doon hésiter mais foog naa jaru ko quoi waaw ah jaru ko jaru ko parce que hadis la bu gudd boo xamante ne nii euh, euh, ñoom imam ñoom indi nañ ko léegi nag kii parce que <laughs> Sa'd ibn Hisham ibn Amir moo ñu moo ko doon laaj yeneen tubaab yi Sa'd ah mooy sa tabi'i boobu rek. génnoon daal di eh, jaay jaay jaay pàkk ba mu amoon ba pare daal di eh, wàcc soxnaam <laughs> daal di jël eh, jaay ko jël alal ji ne da koy def ci jihaad ji dem ci Rome fa fa ñuy xeexeek byzantin ya noonu mu dem xare ji ba génn àddina mu ñëw dajeek ay saxaaba sa ci Medina ñu daal di koy tere lool quoi <laughs> waaw mais am na ay mbooloo de yu ko bëggoon a def ci jamono yonent bi alayhi six personnes yonent saa tere leen waaw ba pare ne leen alaysa lakum fiya uswa est ce que nekku ngeen ci man nekkuma seen modèle seen royukaay léegi nag bi nga xam ne ci lañ ko wax mu daal di dem daal di comme que soxna si bi mu ko fasee euh, euh, idda gi weesuwul mu dem daal di koy jëlaat ba pare euh, <laughs> ba pare mu ñëw nag dikkal Seydina Ibn Abbas daal ko laaj ci witru yonent bi saa saam Seydina Ibn Abbas ne ko ndax duma la tegtal ki nga xam ne moo gën a xam witru yonent bi saa saam ci kaw suuf mu ne ko kan mu ne ko Aïcha demal nga laaj ko bu la lu mu la wax nag boo ñëwee nga wax ma ko moom moomu nag moo doon laaj lii muy Sa'd ibn Hisham moomee moo doon laaj ci witaru yonent bi alayhi salatu wassalam voilà loolu mooy hadis nag boo xam ne bu gudd lool moo tax euh, nekkul di taxawaat waaye daal bi nga xamante ne nii ci la ko laaj euh, ci la doon wax ne côté bi ñu soxlaal fii dane ko euh, an bi ii nii fekk ay question yu bari la ko doon laaj <laughs> daa ñëw kay bay kii mu ne xaara mu dem ci sayyidatu Aisha di ko laaj ay laaj yu bari bokk na yam ko wax mu ne ko am bi ini an qiyaami rasulillah ne ko ah sa suñu yaay waaye do maa ngi lay ñaan waay nga xabaare ma nettali ma waay ci taxawaay yonent may saa saam nu mu dund dundale guddi yi qaalat mu ne ko alasta taqra'u yaa ayyuhal muzammil sayyidatu Aisha ne ko kii moo laajoon euh, xuluqu rasulillah lan mooy jukko yeneen way saa saa mu ne ko yow dangay ngay jàng alquran mu ne ko waaw mu ne ko kaana xuluquhul quran mu ne ko ay jikkoom moo doon alquran moom wii la ci hadis bii la dafa gudd lu mu laaj léegi mu ne ko ndax yow di nga jàng ayatul euh, ayyuhal muzammil da nga koy jàng nee na qultu balaa ma ne ko waaw dama ah kay sama yaay qaalat mu ne ko fa inna allaha taala borom bi nga xam ne dafa kawe te yéegut iftarada qiyaamal layli dafa farataal taxawal julli guddi fii awwali hadhihi suura ci njaal benn saar boobu fa qaama nabiyullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabuhu hawlan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di taxaw julli li nga xam ne mooy at wa amsaka allahu xaatimataha isnay ashara shahran borom bi daal di téye fa mu tëjee bopp saar ba mooy inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna loolu mu téye ko douze mois fukk ak ñaari weer shahran fi sama ci asamaan yi wàccewu ko hatta anzala ba ni mu koy wàccee fii aaxiri su hadhihi suura ci jeexatal ba bu wàcce fa nag lan at taxfiif mooy woyofal fa saara léegi mu mujj qiyaamul layli taxaw julli guddi tatawwu'an ba'da fariida nekk loo xamante ne lu ñu coo coobare la ginnaaw bi nga xam ne ci la nekk woon farata lii la sayyidatu Aisha lii nag la ñoom imaamu Nawawi di wax ne lii nii eh, kon eh, waa lii foog naa moo gën bu ko defee eh, eh, eh, di nga xam yow kon ñoom li ñuy wax lu tax léegi moo tax imaamu Nawawi wax wax ju wax ne lii moom dafa leer que ni qiyaamul li daa nekkoon daa mujj nekk li nga xam ne coobara gin ci xaq yonent bi saa saam ginnaaw ak xeet bi yëpp sax ginnaaw bam nee farata léegi nag ñu ñëwaat ci imaamul Qurtubi léegi dellu la ci teg woon al imaam al Qurtubi Abu Ahmad sëriñu borom tafsir bi doon wax ci lu jiitu rahmatullah alayhima moom mu ne. zahiru qawliha hada yadullu ala annahu kaana fardan alayhi wa ala an-nas loolu sayyidatu Aisha ne woon njàlbéen bi daan woon farata loolu ci li feeñ day wane ne loolu bu njàlbéen bi farata la woon ci yonent bi saa saa ak nit ñi waaye nag naka noonu euh, après te loolu mooy waxu boroom xam-xam yi ñoom ñëpp comme ni ko al-Makki waxee léegi nag. am ñeneen ñu ne non non non daa ne woon farata ci moom yonent bari saa saam ne nekkuloon farata ci ñi nga xamante ne mooy xeet bi loolu al yi moo ko nettali jëlee ko ci ñenn ñi waaw léegi loolu nag euh, euh, euh, am ñu ne non yonent bari saam kese la nekkoon li nga xam ne mooy farata ñeneen ñi daa nekkoon loo xam ne lu ñu sopp la ci ñoom waaw. léegi nag euh, euh, euh, loolu ñoom ko kii wax wax yi fu ñu ko jële mooy mu ne yaa ayyuhal muzammil imam al-Qurtubi wax le fait que yonent bay moom la borom bi fa xussa bil xitaab moom la waxal ne ko yow mi sàngu qumil layla voilà loolu lu am am solo la ba pare mu après nag mu dóorandi xadis bi ñu la doon wax sànq na la lool xadis boobu de toute façon dëgërul salaatum ñett ngi alayya farida daa nekk farata ci man waaye pour walakum tatawwu mooy li imaam al-Qurtubi doon wax euh, taalibeem bi sànq waaye hadis boobu dara la wérul voilà loolu euh, loolu mu ne imaam al-Qurtubi sëriñ bi ne wa huwa euh, di sëriñu borom tafsir bi ne huwa da'if loolu hadis la bu wéri di wax saxiixu li mooy maa ma naqalatuhu Aïcha mooy li sayyidatu Aïcha daal di toxal te ne mbir mi daa nekkoon farat après ñu teggi ko. mooy ne loolu moo tax euh, ñu bari dañ ne euh, non euh, naafila guddi nekkul moo tax naafila tan bi sayyidatu kii al imaam al qurtubi beneen bi abu abdillah borom tafsir bi di wax ne loolu moom tekkee ko farita loolu loolu wax na la ñaari wàll yi nga xam ne day wane loolu dara la dugaru voilà wallahu taala alam kon wa minal layli kon buñ ñëwaatee fii kon suñu borom ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam wa minal layli fatahajjad bihi naafilatan laka na nga jóg ginnaaw bi nga narawee ngir jëm ci julli ngir loo xam ne ndollent lay doon asa ay yab'athaka rabbuka amaana boroom bi de dina la yebal dina la teg ëllëg dina la wàcce wàcce waay mahmudan ba ñu gërëm nga xamante ni keroog ñépp ñoo koy ñooy mooy sayyidu waladu aadam wala faxr te moom mooy kii rammu jaam yi mooy ki nga xamante ne nii bu dul moom boroom bi du rammu kenn kenn kenn kenn kenn kenn léegi kon mu ngi noonu wallahu taala alam kon al imaam al xaafiz mu teg ci an-Nawawi wa qaala ta'aala tatajaafa junubuhum anil suuratu sajda aaya seize mu ne borom bi ba léegi mi nga xamante ne moo kawete yéegut nee na muy aaya bi nga xam ne moo nekk suuratu sajda mu ne tatajaafa day jóg ah seen flanc yi mooy seen wet yi bi séparé wu du jóg junubuhum anil madaaji fa nga xam ne foofu lañ ko wéeroon ca tëddukaay ya voilà loolu rek la ci indi euh, euh, euh, loolu mu ne muy aaya bi nga xam ne suuratu sajda la nekk aaya seize léegi nag lii nii hmm? al imam daal di indi fii mu nekk aaya boo xamante ne nii mu ne al aaya mooy laaya ba voilà Eh, ngir wax la ne mooy moom lii moo ko ci soxal mais mooy daa dagg laaya bi ndax aaya bi dana tatajaafaa junubuhum anil madaaji'i yad'uuna rabbahum xawfan wa tama'an wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun voilà kon mu ngi noonu lool na ñëwee eh, kon mu ngi noonu kon day jóg seen wàll yi lañuy ñuy yëkkati ca lal yi ñu tëddoon eh? waaye fii nii à vrai xadi <laughs> li nga xam ne ah moom la aaya bii li taxoon mu wàcc moo doon ñi nga xam ne dañ doon julli timis timis lañ doon julli saxaaba yi toog di xaar gée bay commencé di dajjante dajjanteku di dajjant di nelaw ci jàkka ji <laughs> waaw loolu la loolu la aaya bii loolu la doon wax léegi nag euh, euh, euh, waaye dugalaale na li nga xam ne mooy lële voilà mooy julli guddi nga xam ne day jóg waaye ñii dañ doon dog ci jàkka ci jàkka ji di xaar yonent bari saa saam waxoon nañ bi keroog bi ñoo xam ne yonent bari saa saam daa toog lu guddee guddee guddee guddee guddi guddee guddi guddi waaw ca njal bi ca ca njombaxtalu ca diggu guddi ga yonent saa saam nit ñee ngi toog rek di waxaar ba Seydina Omar ne ah ya rasulallah raqadati nisaa wal wasibyan ne ah yonent bari saa salaam hmm? mooy eh, jigéen ñi ak xale yi ñu ngi nelaw de yonent bari saa saam génn waaw génn gaaw ne leen ne leen innaha la waqtuha lawla an ummati ne dëgg-dëgg lii de mooy waxtoom bu ma bañul woon daldi di teg coono ñi nga xam ne eh, eh, eh, mooy mooy sama xeet voilà <laughs> voilà bu ma li nga xam ne mooy coono sama xeet voilà loolu la loolu comme ni nga xam ne noonu la leere mooy salaatu bayna isha euh, diggante euh, kii la woon euh, timis lañ julli woon di xaar voilà di xaar julli gee mu ngi noonee waaye nag day dugalaale li nga xamante ne mooy julli jële li nga xam ne mooy bu dee julli guddi du du du aaye bi loolu la doon wax waaye dañ ko ciy déggaale te loolu boroom xam-xam yu bari ginnaaw gi dañ ko ciy déggee di ko ci jëlewaale loolu moo tax Euh, euh, euh, al imam daal di koy indi fii mooy xew li nga xam ne mooy ndax loolu mooy mooy mooy mooy liy wane tahajjud gi voilà mooy tëdd tatajaafaa junubuhum anil madaaji' seen wàll ya day day jóg di jóge ci li nga xam ne mooy lal ya nga xam ne moom lañ nekkoon mu nooy lool te baax nelaw yi ñu mën a jóg sànni nelaw yi fële te gannaaw daal di jublu seen borom kaanu idaa laylu ar kaanu idaa laylu arxa sitra da halakin qaamu siraan li ihyaa'i dujunnaati ah <laughs> waaw waaw kaanu ñoom de dañoo nekkoon ah? eh, idal laylu arxa sitra sitra da halakin bu gënd bu lëndëm gi wàccee ridoom bu lëndëm bu lëndëm këris bi lëndëm këris waaw waaw qaamu lañuy jóg ñoom nitu yàlla ya nitu boroom ña nga xam ne seen borooma leen ñor ñu bàyyi mel ni ñu doon yeetan mel ni ñu doon yeetan nit ñi waaw bu ñëw gaa yi nelawee rek bu gaa yi nelawee rek ñu commencé nag daal di jóg waaw di jóge seen di yëkkati seen wet ya ca fa nga xam ne moom lañ tëddoon ngir daal di dem rakkaal seen boroom ay rokkaat kon nag mu ngi noonee hmm? loolu lu ama am solo la ah wallahu taala alam kon lii di wane kon li nga xamante ne mooy e, ngëneel gu nekk ci lool ak tamit kooku effort bi nga xam ne loolu yàlla moo la koy jaral parce que nelaw yi ni muy neexe nga nangu bàyyi ko dagg ko ngir jóg looy def dem dugg ci ndox mi e, daal di ñëw jàppi daal di ñëw rakkaal sa borom di munaajaat ak sa boroom loolu Euh, ka koy defal muy boromam tabaraka wa taala alimamu alhafidu an-Nawawiyu rahimahullahu taala mu teg ci beneen laaya waaw mu ne wa qaala taala mu ne boroom bi nga xam ne moo kawete yéegul ba léegi nee na qalilan min al ma yahja'un borom bi tabaraka wa taala suratu zariyat fekk lii itam indiwul laaya bi dans mooy laaya bi yëpp ah, non non indi na lépp indi na lépp bii euh, fa mu commencé la quoi ñam doon wax mais bon loolu grawul waaw innal muttaqina fi jannatin wa axidina ma ataahum rabbuhum innahum kaanuu qabla daalika muhsiniin kaanuu qaliilan minal layli maa yahja'uun ba mu jeexe wa bil ashaari hum yastaghfiruun waaye lii moo ñu ci soxla moo ñu ci moo ko ci soxalta benn laay la boo xam ne bu ma sëkk la mu ne kaanu bokk na ñoo ñooñ muy wax noonee ah muy muttaqiina yooyu nga xam dañuy teet seen borom ci lépp nga xam ne boroom bi moo leen dig fii jannaatin ñu nga ca biir àjjana wa uyun ak ay sew ne ay bëti ndox yoo xamante ni nii wute la yii ci ay ndox yii ci ay lem yii ci ay soow ak yeneen ak sàngara waaw yoo xamante ne mooy dox ca seen tax min tahtihal anhaar ca seen suuf mu ne aaxiri na ñuy jël maa la nga xam ne rek képp aataahum moom la leen jox rabbuhum seen borom innahum bu ngeen gisee tey ñu am borom bi terale leen nii tey ci bés bu tàng bii bés bu naqari bii muy yowmal qiyam bés bu raglu bii ñoom ñu bokk ñu ñu fiy teral xamal ne daa am lu tax mooy lan dañoo nekkoon kaanu dañoo nekkoon euh, ñoom laata bés bii nii doon rafetal doon def li nga xamante ne mooy lu rafet euh, moom lañ doon nekke te alhamdulillah euh, loolee ñu doon rafetal laata bés bi mooy lan mooy li ci gën a ràññeeku kaanu qalilan nekkoon nañ loo xam ne lu néew minal li ci guddi gi maa yahjauna lañ doon nekk eh, di nelaw voilà <laughs> waaw waaw waaw mooy dañ ciy jël loolu al imaam ibnu Abbaas mu ne nag teg moo li muy tekki mooy eh, guddi gi doonul woon jàll ci ñoom lu dul dinañ am luñ ci jël waaw loo xam ne ngir consacré ko defal ko ngir jaamu seen borom même bu dee lu néew la loolu lay tekki moom mu ne loolu la kaanu qalilan minal layli maa yahja'un mooy guddi gi guddi gi lu mu gudd gudd dinañ ci jël lu néew lu mu néew néew dinañ ci jël dara lu mu néew néew ngir seen boroom voilà loo xamante ne nii moom la ñuy jaamoo seen boroom waaw kon nag mu ngi noonu hmm? eh? amul benn eh? néewaana moo tax mutarrif ne Ibn Abdillah ne rahmatullah alayhima mu ne nii waana ak guddi romb boo xam ne du ñu ci jullil seen borom tabaraka wa taala ci ci njàlbéen bi wala ci digg bi wala ci jeexital bi kon nag mu ngi noon moo tax eh, al imam eh, eh, Mujaahid ne ak a néewoon maa yarquduuna laylatan hatta sabah waaw ak a néewoon laa yatahajjaduun ak a néewoon guddi yot ñu nelaw guddi gi yépp raafal lépp ba fajar saa ñuy daal di yeewu ci guddi yi daal di jullil seen borom Euh, euh, euh, wallahu taala alam kon mu ngi noonee hmm? eh, boo am na rek eh, eh, loolu kon moo tax al imaam indi nii lu am am solo la waaw kon am nañu ne mooy seen nelaw yi ci guddi yi du bari noonu waaw dañuy nekk ñoo xamante ne nii lu dul la gën a néew léegi nag sawar mu may leen ak sawarte goo xamante ne moom lañuy ñuy yeewoo tàmbale di jaamu yàlla ila saxar ba dem ba ci li nga xam ne mooy mooy njël eh, bu ko defee nag ñu daal di koy boole ak istighfar ya ñuy def ci njël ya waaw eh? eh? waaye am ci boroom xam-xam yi ñu ne non al ahnaf ibn qais <laughs> moo nañ bàyyi loolu parce al ahnaf ibn qais mi <laughs> waaw daa am histoire bu amoon ak Musaylima mi doon wax bee mais bon <laughs> nañ jàll moom sii na mu ne non lii nag kaanu qalilan min al-layli ma yahja'un mooy ñoom doonuñoon nelaw ci guddi yi lu dul lu néew mu ne loolu nekkul ci suñu xeet bi ah waaw waaw <laughs> waaw kon parce que euh, mooy ñun suñu xeet bi li diggu doomu lañu borom bi tànnal ah. kon nag mu ngi noonu euh, loolu la quoi <laughs> mooy li gin a dugg dóomu mooy boroom bi nag waxuñu ñu euh, raatale guddi gi di ko julli waaye mooy alwasatu ya moo tax yonent bay saa saa mbooloo moom ñëwoon naan dañuy julli dootuñu ñenn ñi ne waaye ñoom dañuy wor dootuñu dog ñii ne moom dañuy fase seen soxna yi ñii ne moom dañuy julli dootuñu nelaw nàngam bi mu ñëwee mu mer waaw waaw ne fama baalu aqwamin lu eh, lu moo xew ba ay nit di wax lii wëg lii wëg lii waaw maa leen gën ragal yàlla maa ko gën xam te damay lekk di naan damay woor di dog di lekk di di di di di di di nelaw damay takk ci soxna si ci soxna yi képp koo xamante ne nii nag euh, sama sunna neexula kooku bokkoo ci man kon moo tax xeet bi mooy ci guddi gi daal dina am loo xam ne dinañu ko consacrer comme li Sayyidatu Aisha nii waxoon euh, euh, ñoom taabi'i yëpp ne leen mbir mi yeneen tuwaay saa salaam ci min kulli layli rek waaw naafila naafila la ci njaal biir bi alhamdulillah ci njaal biir bi waaye naafila la ci digg bi waaye naafila la ci fin bi waaye loolu la mbiram mujje te loolu gisoon nañ ko ci Riyaad bi fii hmm? eh, moo tax taabi'i ba ne ko alhamdulillahi alladhi ja'ala fil amri sa'a <laughs> waaw alhamdulillah ay waay sant ñeel na yàlla <clears throat> li nga xam ne moo def daal ci mbir yi ak yaatu quoi waaw kon nag mu ngi noon kon eh, loolu la quoi hein eh? eh, loolu lu ama am solo la moo tax yenent way saa saa waxoon ko wa sallu bil layli wan naasu niyaam tadxulul bi salaam ñu ngi ko doon wax keroog bi ñuy gis hadis bi doon wax ci saa boobee ginnaaw takkusaan di ko leeral muy Abdallah ibn Salam hadis bi a dégg ci yonent bi saa salaam bokk na ci li nga xamante ne moom la doon digal nit ñi ya ayyuhan nas at'imu at-ta'am wa sallu wa wasilu al-arham wa afi'u as niyam julli leen guddi fekk nit ñaa ngay nelaw bu defee tadxulul janna bi salaam loolu lu ama am solo la hmm? eh, loolu mu nekk jaamu yàlla joo xam ne ju la muy salaatul layli kon lii nii yëpp da koy wane ci alquran di lu wane ngëneelu kon li nga ak lëkkaaleem ak suñu bunt bi eh, li nga xamante ne mooy eh, julli guddi ba borom bi ñi nga xam ne ñooy muhsinuuna yi lim leen njëkk eh, tagge ni melo bi njëkk wane ci ñoom ne loolu lañ ne woon kaanu qabla zalika muhsinin lim ci teg mooy kaanu qalilan dañoo nekkoon ñoo xam ne lu néew minal layli maa yahjaun mooy dinañu jël dara ci guddi gi daal di ciy jógal di nelaw di di jullil ngir seen borom tabaraka wa ta'ala doonuñu woon jël raatale lépp waaye dañ doon nekk ñoo xamante ne ni ah dañ doon la ci guddi yi ngir seen borom voilà waaw kon lu ama am solo ngi noonu waaw ah, am na nag ñoo xam ne dañ ne mooy diggante kaanu qalilan min al-layli ma yahjaw <laughs> mooy diggante timis ak gée waaye lii li nga xam ne loolu la gën a niru mooy liñ lay wax ne ah, ah, te loolu it mooy lii nii day dëgëral day dem ci côté lële li tata jaar bi jóge woon que ne atama la woon ci loolu la commencé mooy ci gée doon xaar waaye lii nii ah, mooy néew na ak guddi gu romb lu dul ne dinañ ci jullil seen borom tabaaraka wa kon nag lii lu amoon solo léegi nag ginnaaw lii nga xam ne mooy introduction bi ñoo xam ne kon borom bi wane na ci hmm, eh, li nga xamante ne mooy ngëneelu julli guddi digal ko ti bi alayhi salaatu wassalaam ba pare ne asa ay yabasaka maqaam rabbuka maqaaman mahmuuda waxoon nañ la taayee bañ ko fi tuddee aaya bi ne la waaw ñun itam noolu la ci suñu xaq ku nekk ak rek fa nga tollu yow itam deel def loolee deel góorgóorlu asa ay yabasaka rabbuka maqaaman mahmuuda <laughs> waaw ndax ki nga xamante ne euh, day julli guddi di ko def a munaajaat ak boroomam digganteem ak boroomam jaamu yàlla yooyu kook manulay nag ki nga xam ne yoonam new day raatale guddi gi yépp xaran ko waaw ki boroomam jaral lool ak ki mu jaralul loolu mënuñoo bokk waaw loolu mënuñoo bokk moo tax borom bi gis nga muhsinuna yi ñoom loolu seen loolu la jëkk a tudd ci ñoom kaanu qalilan min al-layli ma yahjaru waaw ñoom nañu newoon ñoo xamante ni guddi moom moom guddi gu nu mu def def dinañ ci jël dara loo xamante ni nii lu ñuy consacrer rek seen borom la du ñu jël rek jamono ja nga xam ne euh, ku nekk yaa ngay wéetu ka nga sopp waaye wala nga nekk ci nelaw yu xóot yoo xamante ne nii ngir jamonoy dal ñoom ñu jóg dale ñoom seen borom ñoom li ñuy dale mooy seen borom la ñuy dale waaw waaw seen borom lañuy ñuy dale waaw ñam na ñoo xam ne li ñuy dale mooy nelaw yu neex lal bu nooy waaw majaan mbalaan yu baax waaw ay yu nugg néeg boo xamante ne ci ci ci hiver ñu ñu ñu ñu daal di koy bu baax yooyu dale voilà yii nag ñoom li ñuy dale mooy seen borom waaw waaw waaw walawla sukunul alamina wa awhu iyaanan wal ilahu nit ñi dañoo dale leneen lu dul seen borom waaw ay woy bu doon alamina yi dañoo dale leneen bu dul woon ne lool lool moo xew mooy dale leneen ñu ëpp ci nit ñi lool la waaw mooy la leen di dalal du yàlla wal iyaazu billah a'aadana allah min hada yal nañu ci boroom musal konoonte kon dinañ gis boroom bi ayaanan waaw wal ilahu te dinañ xam ne boroom bi qaribu ku jege la waaw waaw <laughs> la yeneen bay saa saa waxoon Hanzala saatan saa ne bu ngeen amoon xaal bi ngeen di am bu ngeen nekk fii ah gisoon nañ ko Hanzala al-Usaydi keroog bi nga xamante ne nii ci la ah doon doon doon doon doon euh, doon daal attristé wu bi mu dajeeg bu Abu Bakar keneen moom daal radiyallahu anhu bu nee ci yeneen saa salaam xaal yi muy nekk bu delloo ca njaboot ja daal wàcc Seyna Abu Bakar ne ko ñun ñépp noonu lañ mel kaay léegi ñu dem ci yeneen ci dalay saa saa <laughs> muy jënteen ñu lool xam nga yeneen saa saa mu ngi ko doon ne bu doon ne. dangeen ngeen di mel ni xaal bi ngeen di mel bu ngeen nekkee man fii kononte kon di ngeen nuyoonteeg malaaka yi ci mbedd yi voilà mooy parce que euh, dañoo dale leneen waaw <laughs> ah, dañoo dale leneen wal iyaadu billah aadana allahu min ah, ah, al min al min al ghafla yal nañu borom musal ci yëgadi léegi nag al imam ginnaaw aaya yi mu fi euh, di wane euh, ngëneel gi le fait que yonent bay saab saab loolu doon dundam waaw mooy naafila daa bokkoon ci ak dundam dundal guddi yi borom bi digal ko ko voilà ba pare mu tagg nit ñu baax ñi nekk ñoom tatajaafaa junubuhum anil madaaji' waaw ñoom de seen wàll ya de day day day day day day day day day day jóg de waaw ci fa nga xam ne mooy wéeruwaay fa ñuy wéeru seen digg yaak fa ñuy dalloo waaw ñoom dañ fay jóge ba pare boroom bi foofu bon euh, ah, borom bi daa am lu mu leen lu mu leen dig lu mu leen defar yad'una xaw khawfan wa tama'an di ñaan di dagaan seen borom di ko ragal waaye di xemmeem waaw wa mimma razaqnahum te liñ leen euh, wërsëgal ci la ñuy jël yunfiquna ji dépensé di ko def ci kano yu baax yoon yu baax yi suñu borom nag di leen diglu rëy rëy rëy rëy waaw ne fala ta'lamu nafsun tey woy bakkan yi def lii xamuñu kenn ci ñoom xamul maa la nga xam ne ukhfiya lahum moom lañ leen nëbbal waajalal leen ko préparer leen ko di leen ko xaare min qurrati ayun ci loo xam ne luy saral seen bët leen jazaa'an loolu nekk pay bima kaanu ya'malun ci sababu li nga xam ne moom lañ doon jëf bàyyi woon seen seen bët yooyee ñu doon yeewu ngir yàlla ah ay way borom bi bu leen fayee dinañ xam ne borom bee mën a fay luy saral seen bët waaw <laughs> mu nekk pay bi maa jaa bi maa kaanu yaamaluun ca sababu la nga xam ne moom lañu doon liggéey ca guddi ya ak di def ci kanu yi yàlla yi eh, bu guddee ñu ngay ñu ngay aw ci guddi yi lu ñu naafila te bu bëccëgee lépp lu ñu am bokk ko mbindeefu yàlla yi ak di ko def ci yi yàlla yi est-ce que ñooñee alors léegi al imaam kon ginnaaw bi mu paree ci lii léegi nag mu dugg ci xadiis yi waxoon naa la buntu bi dafa gudd al imam mu ngi fi commencé mille cent soixante la koy commencé jeexale ko xadis bi nga xamante ne nii xaw la mooy xadis mille cent quatre-vingt-six mille cent soixante ba mille cent quatre-vingt-six muy ñaata xadis soixante soixante et soixante-deux 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ah 20 wango 80 81 82 83 84 85 86 27 24 hadis Allah la fi al imam bi indi waaw waaw <laughs> masha Allah waaw bu tolloog li li li li li ëpp lu laylatul xadri di xew guddig vingt-septième <laughs> ma sha allah allahu akbar <laughs> laysa bi hasard saara <laughs> waaw li ëpp lu laylatul xat bi am ci biir koor gi ci euh, fan yu mujj yi ñi ju fukki fan yu mujj yi le vingt-sept lay doon li ëpp du tout le temps nag laylatul xadri le vingt-sept kese la waaw même bu dee imam bu ñëwee dina ci indi <laughs> dina ci indi <laughs> buñ paree ci bunt yi bunt bi mu ciy teg beneen bi ci teg da ko dina indi lool di leeral guddi googee ban guddi la insha allahu taala kon daal lii di ñëw bon waaye nag euh, euh, euh, vingt-sept xadiis yi indi daanaka ay neuf lu tollook neuf xadiis jotoon nañ ko gis benn kese lañ ciy taxawaat insha allah mooy xadiis ibnu Umar biñ ne woon dinañ ci taxawaat bi mu naan kaana nabi sallallahu alayhi wasallam yusalli min al-layli masna masna wa yutiru bi rak'a waxoon nañ côté witar bi gisoon nañ ko mu ne yone saa saa nekkoon na doon julli guddi li mu doon naafile ñaar ñaar ñaar ñaar ñaar witar benn rakka witar bi ci buntu witar yi lañ ko gisoon ñu ne la woon duñu masna masna duñ ci taxaw parce que loolu dina ko ëndil loo xam ne salaatul layli wu leeral loolu bu foofaa dinañ ci taxaw insha allah boobu daal lañuy taxaw yi ci def yépp hmm?